changer tur ci ku dugg ci lislaam loolu du farata du loo xam ni lu obligatoire la lu ñu naan waa ji comme que dafa dafa tu léegi dafa dugg ci lislaam ah kon nag léegi euh, euh, na changer turam ah non mooy ne nit ki mën na garder tur bi mu amoon budul ne budul ne budul ne tur bi mu yor dafa nekk tur boo xam ne dafa tagge loolu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam da doon changer loolu mooy ne te boobu sax dañ koo sopp rek changement de tur boobu dañ koo sopp kese mooy ne bu dee ne tur bu bu tagge la wala tur la boo xam ne day indi day wane lu lu bon quoi comme ku tudd Hazan mooy koo xam ne moom dafa tudd tristesse wala xat la waa ji tudd dee ak rey wala waa ju tudd mawtu dee yu mel noonu ah, lii gën mooy nit ki changé ko ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam saxaaba bi nga xam ne dafa tuddoon noonu di maamu ah, ki nga xam ne Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn moom bi nga xamante ni ci la ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne ko noo tudd mu ne ko Hazn dana ko woon mu changé tur bi mais moom mu ne moom du changé tur bu ko bàyyeen tudde garde turam loolu lan lañ ciy jànge mooy ne bu doon ne farata la mu changé turam yonent bi alayhi salaatu wassalaam du ko bàyyi muy am choix naan day bañ mu bàyyi ko ci noonu non dafa xam dafa gën rek mooy li gën waaye nag am na conséquence par contre le fait que loolu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko changé ko mu bañ amoon na conséquence tamit ci moom moo tax Seydina Sa'id ibn al-Musayyib nekkoon taabi'i bu mag boobu ne woon moo tax suñu kër problème du fa jóge daanaka problème bu ñu bu buñ ne pare nañ ci rek ñu tombe woon ñu dalaat ci beneen problème waaye loolu mooy conséquences yi sauf que mooy ne nekkuloon farata ndax bu doon farata la yonent bi alei satu salaam du ko bàyyi naan ko demal muy am possibilité wu muy bañ a changer turam moo tax loolu te pourtant mooy tur boo xam dafa négatif ndax xasan mooy tristesse sauf que bu dee comme ay abdu shams yooyu dañ koy changer ndax kooku turam mooy abdu shams mooy jaamu ki nga xam ne mooy jant bi moo tax abdurrahman ibn awf fii li mu ne man bi ma yoree abdu amr laa tuddoon jaamu amr bi nga xam ne nag ci laa tuub tasammaytu xiina aslam abdarrahman ma daal di tudde sama doom na sama bopp nag changé sama tur tudde abdarrahman moo tax euh, nit ku ku doon tuub tudd Jean Paul na téye Jean Paul jarul muy changé tur na ko garder na garder ndax li ñu naan turu l'islam réellement loolu amul loolu mooy amul turu jullit amul ndax euh, xoolal Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nan la tuddoon laata lislaam bi ñëw nan la tuddoon lu dul noonu Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab la tuddoon Seydina Abu Bakr nan la tuddoon Abu Bakr la tuddoon Seydina Usmaan laata Usmaan kan moo ko tudde mais bàyyi ma ko tudde mooy ne tabi lislaam ñooy changé wu ko Seydina Ali ibn Abi Taalib ku ko tudde bàyyam te yooyu yépp laata lislaam la woon moo tax léegi moo tax réellement li ñu naan turu l'islam lenn daal lañ xam ku tudd Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam Ahmad loolu moom ñépp xam ne lii moom ab mais loolu mooy ci cosaan turu l'islam amul liñ naan turu jullit lii turu jullit la non tur yépp turu jullit la ndax l'islam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon na sa yablughu hadha diin ma balagha al al al laylu wan nahaar ne woon diine ji dina àgg fu jour am guddeeg bëccëg fu mu am diine ji dina fa àgg kon mooy ne mooy ne l'islam amul ñu naan mën nañ ne lii turu arab la voilà loolu moom mën nañ ko wax comme Omar loolu turu arab la mooy turu arab la looloo tax sax dangay gis am ay yéefér yuñ doon ne ay gisoo mais ñoo xam ne ay tur yu kii dañuy yor ñu tudd ay ay ay abdallah mais abdallah yàgg nañ koo tudd sa avant l'islam mais loolu nag lu baax la ndax mooy dañuy delloo abdallah jaamu yàlla mooy tur yi gën par contre bu ñu di tuddee yooyu tamit moo gën mooy tur yooyu ay abdallah ak tur yonent ci yeeg yooyu mais pour wax la ne tur lu ñu naan turu l'islam la moom kii ay wa dafa tuub christian la tudd wala moom euh, bon moom moom moom moom moom moom Patrick la tudd wala Patricia wala Natasha Natasha xaw ma loolu après nañ ko changer non non mooy ne loolu mën naa garder turam ndax turu jullit liñ naan turu jullit loolu amul. léegi nag benn affaire am na loolu buñ ko waxee muy loo xam ne mu war a leer la loolu nag tekkiwul ne nit manula tu ne man dama dugg ci l'islam comme tubaab bu dugg ci l'islam wala koo xam ne benn wolof boo xam ne ab ceddo bu dugg ci lislaam ne man nag sama tur dama ko bëgg a changer loolu am na ci bu ko defee tamit dara newu ci mënuñu ne ko ah non non non non non doo fi changer sa tur non mooy bu ko neexee mu changer sauf que dañ koy yëgal ne ko ne li muy wax naan turul jullit loolu ci cosaan loolu amul ndax tur yooyu yépp biñ leen koy tuddee lislaam amul léegi nag dafa mujj ba nekk affaire ñu xamee ko nag jullit ñi mais ba léegi nii am na ñoo xam ne boo demee surtout. ci pays arabe yi ay Liban yi nga xam day am ay chrétiens ak am na ñoo xam ne xoola keroog gis naa benn kii euh, benn reportage xaw benn journal benn waay boo xam ne moom xoolal xam nga gars léegi temps yi moom mooy li tendance jihad jihad waa ji chrétien la jihad la pour wan la ne mooy jihad moom noonu la turam loolooy turam ba doon wax naan bokk ci syriens yi jóge Syrie ñëw chrétien la tam mu changé turu quoi mooy ne pour wan la lool pour wan la lan que loolu pour taab chrétien bu tudd noonu mooy ne tur yi noonu la moo tax da gis ay Omar am ñu tuddoo Omar ay Ousmane ba pare nekk chrétien sauf que daa bàyyiwul ndax seen tradition comme que ñoom dañu yàgg nekk ay chrétien noonu mooy ne te turu la moo tax loolu daal. léegi nag bu ñu mooy ne nit am na droit man man na man na tamit ne day changer turam comme ni Seyna Abdurrahman ibn Awf def fi sauf que moom bosam moo gën a grand ndax Abdu Amr tuddoon jaamu Amr voilà am na tamit loolu mooy façon turu tristesse yi comme Hasan mais tamit yu taggaate yu yooyu lool comme ay Barra yonent mi alayhi salaatu wa da ko doon changer comme yaay Maymuna radiyallahu anha Euh, yaayu jullit ñi moom it non yonent mi alayhi salaatu salaam même Seydina Seydina Zeynab am na tamit ñu ne noonu la tuddoon yonent mi alayhi salaatu salaam daal di changer li nga xam ne mooy turam kon masalaam changer tur loolu la mooy ne c'est pas obligatoire dañ naan waa ji tuub na léegi gars yi réflexe lañ ko def tuub na ñu naan léegi na la tudd mel ni affaire bi mook affaire bi ànd non sois Patrick garde ton Patrick. Patrick bi nga tudd garde ko loolu sax mooy loolu mooy universalité wu l'islam mooy ne ku nekk dangaa war a mën a nekk li nga doon garde sa turu cosaan yi nga am bu dul ne booy condition bañ a nekk yoo xam ne ay saaga laak yu mel noonu ak ak turu yooyu nga xam ne dafa bon ñu changer te sax bu dee yenn yi changer ko du mooy dafa dafa gën waaw comme exemple xasan biñ la waxoon léegi radiyallahu anhu di maamu Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu taala anhum kon loolu mooy yu taggaate yi tamit dañ koy changer ndax yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon changer waa ju tudd gën fi maa fi gën comme ku tudd loolu loolu li gën mooy mu changer turam boobu maa fi gën moom loolu wala du ma seen moroom duma seen moroom njaay yooyu mooy loolu gën mooy nga changer façon tur yooyu ay bëgguma tamit bon yooyu façon tur yooyu man nga ko changer même bu dee farata nga changer ko mais changer ko mu ngi ndax li muy kii la ay bëgguma ay ay ay ay ay ay ay yenn façon yooyu nit ki mooy am na choix bu ko changer xayrul bu ko changer wulit mënuñ ko cee taxer dara kuy dóor a tuubi nekkul japonais bo tudd Yokoshima xaw ma mais jarul ñu ko monsieur Yokoshima léegi yow noo tudd ale tey yaa ngi tuub léegi Yokoshima comment choisir non na téye bi mu tudd ba pare nekk jullit voilà loolu mën na koo def te loolu euh, mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër insha allah kon nag Eh, bon li ma naroon a lu dama fàttewaat ko mooy ne léegi bu ñu waxee lool benn affaire tamit am na mooy ne loolu am na mais force est de constater que am na yenn tur yi léegi ku ko tudd moom ku ko tudd dañ naan automatiquement waaju jullit la mooy ne en tout loolu la xel yi dem sauf que loolu taxul ñu ne turu jullit la mooy ne tur la boo xam dafa day dañu yàgg nag ba léegi daanaka julli ñi rekk koy tudd mu ngel ni comme Abu Bakr Abu Bakr moom man nga waat ne man nga am chance quatre-vingt-dix-neuf pour cent koo gis mu tudd ko virgule quatre-vingt-dix-neuf jullit la loolu moom loolu moom bon waxuma nag ñi nga xam ne dañoo dem ba ci biir tubbi quoi non waxuma ñooñu ñooñu bon ñooñu sax en général tam ñu changer tour bon euh, moo gën sax ci ñoom ñooñu sax tudd am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après nga nga nga nekk génn ci diine ji après changer tudd yeneen loolu walla xamul ne tur bi moo ko daq du moom moo moo moo moom loolu la xamul mooy tur boobu noonu moo ko boo moo ko refoulé moo ko sànni moom nag mu ut ay kayitam bind ci christian ak yooyu garder sant ba mu waroon ku ko déggati koo koy woowa ci sa turam sax muy mer kooku xamul ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam moo bëggul mu yor turam Allahu akbar léegi kon loolu mooy ci wàllu tur yi man nga dem nag ba mbir yi nekk loo xam ne ku ko tudd ñu xam ne kii mooy ne ndax tur tamit affaire day mujj nekk loo xam ne culture la mu mujj tamit ci diine ji ñu xam ne tur yi ku ko tudd Ali moom c'est rare nga gis quatre-vingt-dix-neuf comme bee rek ku tudd nga naan kii chrétien la wala leneen loolu yombul waaye nag loolu taxul ñu ne lii tur dañ naan tur jullit ak yooyu loolu li gën a dëgër incha loolu sax amul loolu moom mooy li nga xamante ni nii mënoo ne Ali turu jullit la man nga ne turu arab la waaye laata l'islam di ñëw loolu la tuddoon l'islam bàyyi leen ci voilà